innal baatila kaana zahuuqa suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom ñett fukk bi ak benn mu ne waqul waxal yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam jaa alxaqu dëgg dikk na dëggug lislaam gi duggoon dëkk na mooy dëgg gi nga xamante ne nii mooy lislaam daal dinay ne jaax ak si na de dëggug alquran jii ak si na waaye ki nga xamante ne mooy seydinaa muhammad mii di dëgg ci boppam ak si na de wa zahaqal baatil te li nga xam ne mooy neen wéy na dem na innal baatila dëgg-dëgg neen di shirk iblis ak mbokkam ak gaayooy caaxaan yeeg li nga xam ne bokkaale yàlla ak jaam yu xërëm yaak yooyu yépp daal di nañuy wuy dem nañ seen yoon de innal baatila ndax neen caaxaan yoo yële kaana nekk na zahuqa luy wëy kon nag lii nii moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga laaya bi Makka la wàcc waaye keroog ni nga xamante ne nii ci la ubbi li nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima moom la doon wax comme ni nga xamante ne nii xadiis bi noonu la ko al imaam amma al buxaari ak imaamu muslim naka noonu seen sëriñ al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ak benn taalibe ci ñoom ñaar ñu njëkk ñu njëkk wax muy al imaamu al buxaari ak imaam muslim di al imaamu tirmidi rahmatullahi alayhim daal di solo ci mawlaana ibnu ummi abdir radiyallahu taala anhuma ibnu mas'ud mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi mu ubbee makka dafa dugg te li waroon kaaba gi ka kuffaaru Quraysh yi ñu ngi fa tegoon loo xamante ne nii trois cent soixante ay ay yàlla ay xërëm yoo xam ne ñu fa sampoon la de yonent bi alayhi salaatu wassalaam yor benn yat boo xamante ne nii moom la leen doon pousser di leen ko jam tabam leen koy jam mu ngi leen jaa al haqq wa zahaqa al baatil inna albaatila kaana zahuuqa mu doon wax ne jaa alxaqu jaa dikk na alxaqu li nga xamante ne nii mooy dëgg mooy dëggug lislaam gi ñëw na léegi màkka jeex na caaxaan yi jeex na wa zahaqa daal dinay dem wëy wane gannaaw albaatilu li nga xamante ne mooy caaxaani shirk jeex na fii ci jaziratul arab fii nii ci makka rawatina fii jeex na bi de innal baatila dëgg-dëgg taa caaxaan ak neen ak bokkaale kaana nekk na zahuqaa luy wéy ta dootu fi ñëwati de loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadis boobale mu naan inna inna inna kii kii eh, shaytaane xadis xad yay sax moom daal dinay désespéré wu moom daal dinay ñàkk yaakaar ci ngeen koy jaamu fii ci jaziratul arab nekkaat bi ngeen nekkee jullit ngeen nekkaat ay yéeféer yoo xam ne da ngeen di jaamu ay ay ay ay xërëm loolu moom da cee désespéré loolu mooy ñëpp sinon yonent bi alayhi salaam ci boppam yëgal nañu ne yawmal qiyaam du xew lu dul waa tribu daw si dinañ jaamu seen yàlla boobale kon nag loolu mooy buñ ko waxee mooy ñëpp kon loolu la léegi mooy moom loolu da cee désespéré wu léegi nag waaye nee na du désespéré wu nag ci yàq seen diggante moo tax suñu boroom doon wax naan gaa yi ñi nga xam ne waxal ñi ma gëm yaqulu allati hiya ahsan inna shaytaana yanzi'u baynakum suñu waroon doon wax ko ni ñu ko gisa woon ci laay yi jiitu woon jiitu woon nañu gis ko ci saar bii ne waxal sama jaam yi nga xam ne ñoo gëm nañuy wax li nga xam ne di seet ci kàddu yo la gën a taaru te gën a rafet ñu koy wax ndax seytaane day yàq seen diggante loolu nag la yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne fii nii mooy Iblis moom loolu moom loolu moom moom moom moom désespéré wu ci moo tax it dina fexe moo tax it léegi moo tax yooyu ku ko xam nag alxuraan ak sunna yow yii li xew ñàkk déggoo gi xew ci réew jullit yi bu ma wax réewu araba ah, non non réewu jullit ñi laay wax ñun ñépp ci yem que ça soit arabe ou non arabe même entre ñu ñuul kukku ñuy noir deben ñoom sax ànduñu da ngay gis ay ay ay ànd de façade kese la bu xew amee nii ku nekk wane ne yaa gëm sa moroom waaye yéen a bokk lépp te bu ngeen wéetee yéeni neen di leen yàq lu mel ni xeme loolu lu ñaaw la loolu nag moom du dara loolu kon ñun ñépp ci yem arab uno arab ba muy wax jaziratul arab parce que ñoo fa ëppoon tal woo foofu la l'islam newoon mu ne iblis moom de toute façon désespéré wu na ñu nekk fi di jaamu ay xërëm ak ñoom in hubal ak laat waaye nag moom moom désespéré wul ci yàq seen diggante voilà loolu moom moom moom du ko bañ moom loolu moom moom moom bu ko jaree sax noonu moom moom ci la ne moo tax it wax dëgg réussir na ko moo tax la waaja doon wax naan itta wax janaan ittafaqa al arabu ala an la yattafiqu ittafaq daal dinañuy dëppoo al arabu jullit ñi voilà bu fi wax arab yi kese ah parce que lii jullit ñépp ñoo yem parce que mooy comme li ñu doon wax rek ne bu ñu nee les français droits sociaux yi français yi dañ cee bokk mooy français yi dañ fi ëpp mais xam nañ ne étranger bi nga xam ne amul kayitu tubaab sax kooku am na ci droit bu demee kaaf dañ koy jox bu doon kaaf du ko dañ naan la indil sa nationalité ah boo indee français moom loolu kaaf mooy bon benn kii la kees la benn organisme la quoi ay allocation sociale pour ñi nga xam ne di dimbali ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñi xaw a euh, ñi nga xam ne seen seen loxo jotutoo jotu la euh, jote seen ginnaaw daal ñu leen di dimbali fii ci tugal ci France voilà lu mel noonu loolu nag kenn doo leen indil sa nationalité indil sa këyit ñu xool ndax tubaab nga loolu amul te pourtant dañ naan loolu c'est pour les français mais buñ naan les français de toute façon étranger bi ci la ndax ñoo fépp arab yi tamit noonu la voilà arab yi kon ñoom ñoo dëppoo que ne ñoom ñoom duñu dëppoo voilà mooy jullit ñi voilà loolu moom mais nag loolu wax jooju ju ju ju du yoo xam ne nag alquran la ñu ñuy taxawee déedéet mooy ne ab réalité la boo xam ne mu ngi dox ci ñenn ñi te bari na ci ñu muy doxaa ah, ñoo xamante ne nii ñoo bokk lépp waaye jamais ñu dëppoo ci dara te lépp nag teguñu ko fenn buñ dellu woon ci alxuraan ak sunna kese mooy mbir yi rek la wu mais kenn bëggulu cee dellu ku nekk ngi naan boobu bu même bu ñu waxee ci biti nii di war a unité de façade que ne ñoo ànd nii rek loolu lu dara bu ñu delloo ku nekk nekk ca la nga newoon xol yi di boowuñ de kon nag mbir yi loolu la kon nag suñu waroom ne tabaaraka wa taala kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu la doon wax de kon Iblis ne jaa alxaq loolu la doon jam li nga xamante ne nii mooy xërëm yi ñuy wadd mu naan jaa alxaq kon wa zaaqa albaatil inna albaatila kaana zahuuqa ba pare ba pare teg ci ne jaa alxaq wa maa yubdi'u albaatil wa maa yu'id jaa dikk na alxaq li nga xam ne mooy dëgg mooy lislaam dikk na ndekk na fii de jeex na kéefër gi ne woon gii bokkaale shirk iblis ak i mbokkam jeex na ne wa maa yubdi'ul baatil wa maa ya'ud te li nga xam ne mooy caaxaanu shirk bokkaale yàlla tàmbaliwu fu woon sax dëgg-dëgg wa maa yu'id te nag dafi dul dellu si xam nga laaya bi gisoon nañ ko ci suuratu saba voilà loolu gisoon nañ ko de dellul ma foofale walillahi alhamdu wal minna mooy wa maa yubdi'ul baatil wa maa yu'id kon nag suñu bëggoon loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax tasaar bi mu ngi wàccoon Makka boobu mu ngi koy ñu ngi koy sonal ngir génne ko fa boobu gàddaayaguloon waaye bi mu ubbee mee Medina nekk fa ba ni nga xam ne ci lay ubbee eh, Makka ci li nga xam ne juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayam bi alayhi salaatu wa salaam lii la noonu wax xërëm ya di wadd di dem suñu waroon wa ne wa nunazzilu min alquran te ñun dañuy wàcc min alquran ci alquran bi maa la nga xamante ne huwa moom shifaa'un am paj la de wa rahmatun te yërmande kese la waaye ngir ñam lil mu'minina wir ngay ñi ngir ñi gëm borom bi tabaaraka wa taala wala yaziidu te alquran du yokku az-zaalimiina way bokkaalekat yi way tooñ seen bopp yi laa xasaara lu dul li nga xamante ne ni ak pertange kese kon moo tax alquran naan alquran day faj ñëpp fajul ñëpp de non yéeféer bi moom alquran faju ko déggoo li suñu borom wax moo tax alquran suñu yonent ma sa sa waxoon ci hadis bu siiw boobu bële alquran bon siiw relativement quoi parce que alquran mu ko imaam an-Nawawi indi na ko ci Nawawi ayat yi mu ngi foofu al arba'ina alquran moo demee foofu ñu bon comme que siiw na mooy boo fa demee di nga fekk dina alquran hujjatun laka wa alayk alquran day nekk lay ngir yow wala mu nekk lay contre yow voilà mu ngi noonu kon nag mbir mi lii wa fi am de kon dañuy wàcc ci alquran loo xam ne day nekk day faj day faj feebaru xol yi day faj feebaru yaram yi moo tax nit ñi doon am problème comme hadis bu siiw boo bële tamit waaye kon siiw relativement mu ci saxiix yi nga xam ne mooy Mawlaana Abu Sa'id al-Xudri ibnu ash-Shahidi radiyallahu anhuma wa ardaahuma di doomu shahid bi ndax baayam Uhud lañ ko faat voilà shahid la kon loolu la léegi mu ne Euh, euh, mooy bi ñu àndee def benn dela benn kii ba mbooloo saxaaba yi daal di tukki léegi ñu romb benn dëkk boo xam ne gaa yu nay day ñoo niroog waa asxaabul kahfi non keroog bi Seydina Muusa ak Seydina Xadir ñu mujj woon dem alayhim asalaatu wasalaam ñaan ñu ganale leen gaa yi bañ lu mel noonu leen dal léegi ñoom ñu jaar benn benn gox ci goxu arab yi ci kaw gi gaa yi ñu ne ñu dox leen ñu ganale leen gaa yi bañ léegi nag biñ sonnee toog noonu rek ci biti dëkk bi noonu gaa yi daw si am ku ñu daw si ñëw ne leen moo yéen mbooloo mi yéen kenn manu cee faja gaa yi ne ah am ku ne kenn ci ñoom ne waaw man de man naa faj nee na ñun ñëpp ñu jaaxle ah sawaay moom kañ la mën a faj ah nañ dem rek sawaay dem ndekete yoo chef de quartier bi mooy quartier chef de village boobale ki jiite woon xaba xabila googale tribe boobale waaso boobale li ko daloon jiit moo ko fettoon muy waaja dee nag manu koo supporter waaye ji saxaaba bi radiyallahu anhu ñëw moo def ay kiwam jàngal ko juróom ñaari faatixa voilà léegi affaire bi dem quoi léegi nag mu ne leen ay wut kon nag non da leen ne man ba man naa leen ko moccal waaye da ngeen may fay voilà da ngeen may jox temps ci ay gàtt gars yi ne waaw baax na léegi mu def jàngal leen juróom-ñaari faatiha affaire bi wér affaire bi sedd quoi léegi nag gars yi na ko bi mu ñëwee mu ne waaye du ñu laal ci gàtt yi ñeneen ñi mu àndoon ñëpp ñu ne du ñu laal ci gàtt yi dara parce que quand même yow alxuraan ngay laaj fii ne bala ngaa faj foog ñu fay la te alxuraan nga ko defee ñu ñëw yox ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yow lan moo la xamal ne day faj kenn moo la xamal ne faatiha day faj waaw wax nga dëgg noonu la ba pare ne leen nag sédd leen ma ci gàtt gi ko lool mooy baax na moo taxoon mu doon wax naan lu gën a yey lu ñuy jël alal mooy alquran loolu bon masalaam est-ce que dinañ jël ci njàngaleem alquran rahmatullah alayhi mu ne jël alal ci kiy jàngale xadiis su dane xadiis nag mais mooy alquran ak yëpp diine loolu am na mbooloo moo xam ne dañ koo bañ ne loolu kenn du ko def comme ñoom al imaamu ahmad ibnu muhammad rahmatullah alayhi am ñeneen ñu ne non loolu mën naa ne lu ci ne comme ñoom na ki nga xamante ne ad-dawraqi mooma la sëriñ la woon yaqub ibnu ibrahim ad-dawraqi sëriñ la woon ñoom imaamul buxaari kutubu sitta yëpp mooy imaamul Buxaari imaam Muslim imaam Tirmidi Abu Daawud Tirmidi Ibnu Maaja An-Nasaa'i ñoom ñëpp ay taalibeem lañu woon moom da doon wax ne xadiis boo xam bala mu koo jaa jàngale da ngay fay léegi ñooñ ñoom dañ ne loolu moom mën naa ne am ñeneen ñu ne noonu ça dépend dañuy xool waa ji est-ce que njàngale mi da koy préoccupé ba tax mënu la def beneen liggéey